waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ara'aytum law anna naharan bibaabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin xamsa marraat hal yabqaa min daranihi shay' qaalu laa yabqaa min daranihi shay qaal fadhalika mathalu alsalawati alxams yamxu allahu bihinna alxataaya muttafaqun alayhi kon alimaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn mbambëstal mi mu defoon muy lim njëkke woon ci buntu bu bees bi di garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum muy baabu fadli salawaat di chapitre 187 buntu bi wax ngëneelu julli juróom ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ aaya bi mu tàmbali woon lenn ci laaya qaala allahu ta'ala inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar voilà loolu lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg comme ko yëgale woon ci xadiis yi mu koy commencé mille quarante deux mu ne waan abi hurayrata mu ngi jóle ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu qaala nee na mu ne dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ara'aytum ndax gisu ngeen imagine leen imagine law am na nahran dañuy wax nahran di wax nahran waaw bu doon daa am benn dex waaw bi baa bi ahadikum nekkoon ci buntu kenn ci yéen benn fleuve benn cours benn déeg benn piscine lu ngeen ko tudde nekkoon ci buntu kenn këru kenn ci yéen yaxtasilu minhu nga xam ne saa bu xëyee ci piscine bii waa ji da ciy dugg wala dexam bii wala déegam bii di ci dugg di sangu kulla yawmin xamsa marrat bés bu nekk mu dugg ci sangu ci juróomi yoon waaw man rasulullah sallallahu alayhi wasallam dama leen di laaj waaw hal yabqa ndax dina des ah min dara ni yii ci li nga xam ne mooy tilimam ga shay ga nekk ca yaramam dara est ce dina ak tilim bu des ci yaramam qaalu la yabqa min dara ni yii shay ah yonent bay saa saa ñu ko ah ko kay eh, ci ci ci yaramam bi benn tilim doon fa des waaw yeneen ci bari saa nag ne nag xaala mu ne fa zalika naka noonee nag masalu mooy misaalum as-salawaati alxams salawaat el julli yi nga xam ne alxams ñooy juróom muy tisbaar tàkkusaan timis gée fajar waaw tisbaar tàkkusaan timis gée fajar yamxulul yamxu llahu borom bi da ciy fare di ci effacer di hinna di ko jaare ci ñoom julli juróom alxataaya rëcc rëcc yi yi allahu akbar waaw fóot yi bi da ciy jaare di ko effacer allahu akbar kon mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al-Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhima bokk ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est ñoom ñaar da ko solo ñu ne seen sëriñ jiitu woon na leen ci daal imaamu Ahmad ibn Muhammad naka solo na ko al imaam Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imaam al-Bukhari rahimahullah benn bërëb kese la ko dina imaam Muslim benn bërëb imaam al-Bukhari mu ngi rahmatullah alayhi kitaabu mawaaqiitu salaa baabu salawaatil xams kafaara mu ne haddasanaa Ibrahim ibn Hamza mu ne ki ñu nettali mooy Ibrahim ibn Hamza di Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwaam al-Qurashi gis nga surtout Seydina Zubayr ibn al-Awwaam eh, eh, radiyallahu ta'aala anil jamii' kon eh, Ah, ci ñoom la ko jëlee Abu Ishaq az-Zubayri al-Madani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani nettali ma man dong Ibn Abi Hazim di Abdul Aziz ibn Abi Hazim Salamata ibn Dinar al-Makhzumi mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'ala wa Darawardi ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk Abdul Aziz nga tudd muy Abdul Aziz ibn Muhammad mooy wa Darawardi di al-imaam ad-Darawardi di Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi Abu Muhammad al-Madani rahmatullah alayhi an Yazid ñoom ñaar ñëpp ibn Abi Hazim ak ad-Darawardi ñoo ko jëlee ci kuñ naan Yazid Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Euh, Abu Abdillah al-Madani al-A'raj di hmm, dañ koy woowe yu bari Yazid ibn al-Had ah, ah mooy Yazid ibn an ibn al-Had léeg-léeg tam an ibn al moom bii la voilà mooy Yazid ibn Abdillah sëriñ la woon ci ñoom imaamu Malik tamit rahmatullah alayhi muy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ibrahim moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah rahmatullahi alayhi an Abi Salamata ibn Abdirahman mu jëloog Abu Salama ibn Abdirahman ibn Awf ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri al-Madani Abu Salama siiwoon ci doomu Abdirahman ibn Awf moo ki ci gën a siiw rahmatullahi ala al-jami' wa radiyallahu an ali Abdirahman an Abi Hurayrata mu jëloog Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafiz hafiz as-sahabati radiyallahu ta'ala anhu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi baabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin xamsan waaw yii yii riwaay imaamul Buxaari am na quelques kii yu wuuteeg riwaay bi eh, eh, eh, imaam an-Nawawi indi ndax moom bu imaam Muslim la ni boo xam da ciy julli da ciy sangu yaghtasilu dara yaghtasilu fiihi alors que yaghtasilu minhu te lañ am ci Riyad bi kulla yawmin xamsa marra bii nag yaghtasilu fiihi kulla yawmin xamsan bis bu nekk mu julli ci juróomi yoon mu sangu ci juróomi yoon maa taqulu daalika lan lay la la lan leen di wax yubqi min darari maa taqulu daalika yubqi min darari lan la wax dara ci dina bàyyi ci yaramam dara. qaalu ñu ne ko laa yubqi min daranihi shay'a gis nga yubqi fii ñu def ko lil majhul min daranihi shay'an bali laa yabqa min daranihi shay'un shay'un la yubqi nag min dara ni shay'a du deesee du bàyyi ci yaram ci tilimam ba dara qaala fa dhalika yoneen saa salam ne loolee mithlu uh, as-salawat al-khams yamhu bihi yamhu Allahu bihi al-khataaya kaana al-imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu ngi ko ni kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat uh, baabul mashyi ila as-salaat tamhu tumha bihi alxataaya wa turfa'u biha bihi ad-darajaat mu ne wa haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid mu ne nettali nañu te nettali nañu suñu sëriñ te Qutaybatu bnu Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullah qaala mu ne hadatana laytun mu ne ki ñu nettali mooy layt dañu al layt di wax layt muy layt ibn Sa'd ibn Abdirahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-Faqih rahmatullah alayhi ha mu ne daxool man di beneen tàll wa qaala mu ne wa qaala Qutayba sama sëriñ bi ba léegi Qutayba nee na hadatana Bakr yaani ibn Mudar mu ne Bakr nee na jëlee na ko ci keneen ci al-Layt waaye ci keneen muy Bakr mu ne ki mu ci jublu nag mooy Bakr ibn Mudar ibn Muhammad ibn eh, eh, Abu Muhammad abu abdil malik al qurashi eh, eh, eh, nekkoon ki nga xam ne mawlaahum al misri rahmatullahi alayhi mu ne kilaahuma mooy al-Layth ak Bakr ibnu Mudar ku nekk ci ñoom an ibn al-Had moom laa doon wax sànq ne Yazid bële dañ koy wax ibn al-Had Yazid ibn Abdillah dégg nga dégg Yazid ibn al-Had léegi ibn al-Had kese mooy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi nga xam ne seen sëriñ la ñoom ñooñu ñëpp ak imaamu Maalik comme niñ ko wax waram sànq rahmatullah alayhi ñoom ad-Darawardi an Muhammad ibn Ibrahim gis nga sànq an Abi Salama ibn Abdirrahman gis nga sànq an Abi Hurayra radiyallahu anhu gis nga sànq an Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne wa fi hadith Bakr imaam Muslim mu ne ci hadithu Bakr eh, ibn Mudar annahu sami'a loolu imaam Abu Hurayra noonu la ko waxe foofu annahu sami'a kana dégg na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu daan ara'aytum law anna naharan bi baabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin xamsa marratin hal yabqa min daranihi shay qaalu laa yabqa min daranihi shay qaala fa dhaalika mathalu salawaati al-xams yamhu Allahu bihinna al-xataayaa kon riwaaya bii nag moom la al imaamu al euh, Nawawi indi ci Riyad bi muy bu imaamu Muslim ibn al kon ginnaaw première njàngat muy taxrij bi walillahi alhamdu wal minna léegi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii di wax ci ngëneelu julli juróom ñu ne la bii kay leer na te moom lañ la doon wax ci bi ñuy gis aaya bi ci jataay bii ñu génn mooy yonent bi saa saam dafa méngale julli juróom ak ku yor piscine buntu këram wala biir néega wala ci néega këram wala dex walla fleuve wala marigot wala diig wala yooyu mu am ko nga xam ne saa boobu daal juróom bés juróomi yoon ñu nekk mu dugg ci biir sangu waaw sangu waaw loolu kuy sangu juróomi yoon par kooku gis ci yaramam ay ay tilim moom dina yombam li ngeen gi gis dara mu ne mukk duñ ci gis dara kon loolu mooy ngëneel kon julli juróom dañuy setal jàpp <laughs> waaw borom yenn saa sax da koo yow boo jógee julli tisbaar julli ci mu ngi mel ni saa booy julli yaa ngi dugg bakkaar ya nga yoroon mu ngi mel ni dangaa ngaa dugg ci biiru piscine dugg ci biiru déeg dugg ci biiru fontaine dugg ci biiru ab ab ab géej walla dugg ci biiru fleuve Allah waaw loolu kon mooy setal kon julli juróom ngëneelu julli juróom mooy dañuy setal jaam bi ci ay bakkaaram waaw léegi nag sauf que kon loolu da nga ne lu rëy la kon saa boo jullee yi jiitu ya nga doon def ah, dañuy koy bii bu ñuy ñëw effacé li nekkoon diggante bi day effacé bi ne ci beneen waa léegi suuf ko waa lii yu mag yi la yu mag yi ci lañu hein ah, yu mag yi ci lañu walla dit ñu ne la loolu nag boroom xam-xam yi daanaka ñoom ñépp dañu ne ah en tout cas li ëpp fuuf dañu ne déet yooyu yu ndaw yi la waaw ndax li ko leeral mooy li yonent bi alayhi salaam ne hmm? moo na al imaam Ibn mu ne hadis bii nag yu ndaw yi la ñuy wax de <laughs> waaw ndax euh, xam nga daran daran daran day tekki ay ay tupp tupp yu nekk ci euh, yaramu nit ki loolu tamit da koy tekki day tekki tilim moo na Imaam Ibn Battal ne dañuy jël ci hadis bi que li nga xam ne moom lay effacé mooy yu ndaw yi xaas fa de ndax da ko da koo melale bi daran wa daran saghirun bin nisba ila ma huwa akbar minhu min al quruh wal wal wal wal wal jirahat waaw <laughs> mu ne parce daran ay tupp tupp yu ñuul la luy nekk ci kii bi yaramu nit ki loolu la ne kuy sangu juróomi yoon loolu day denc yow alors que loolu moo gën a tuuti li nga xam ne mooy. yi nga xam ne ay góom yu rëy lañ yooyu ñooñu mag yi yooyu saa sa waxul yooyu de ah <laughs> waaw <laughs> waaye fii bon euh, kii yi lay wax salte yi lay wax waa tilim tilim yi mooy dara nii insha allah ndax loolu moom ngay dem di sang waaw parce que ci tupp yu ñuul yooyu sangu dundiwu ko ah <laughs> voilà waaw kon sangu bi lay wax mooy tilim tilim bi waaye nag euh, li nga xamante ne nii euh, moom lay wax fii mooy euh, bàkkaaru ndaw te loolu boroom xam-xam yi li tax ñu wax ko dañ ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy mille quarante huit mille quarante cinq bi imaam di indi ci bunt bi te gisoon nañ ko mooy xadiis Seydina Abu Hurayra bi bi mu ne yonent saa salaam nee na as-salawaatul xams wal jumu'a ila al jumu'a kaffaaratun lima baynahunna ma lam tushal kabaa'ir waaw mu ne julli juróom ak julli ajjuma ba ajjuma dañuy far li nekk seen diggante fekk waa ji nekkul di di lamboo ak li nga xamante ne mooy kawaa'ir mooy bàkkaar yu mag mooy bàkkaar yu mag yi kon ñu xam te ne kon yoo loolu la de <laughs> waaw te xadiis mel nii al imaam euh, Ibn euh, Abu Sa'id al-Khudri daal na koy solo waaw bi nga xamante ne te loolu day gën a wane ne affaire tilim la mais du ay tupp tupp yooyu li nekk ci yaram même bu dee dara day man a tekki lool mais lii tilim ci leew da daf ko euh, al imaam al Bazzaar naka noonu al imaam at-Tabaraani solo ci sanad boo xam ne al imaam al Haafiz ibn Hajar ci al Fath nee na laa ba'sa bihi waaw amul problème ci yoonu Ataa ibn Yasaar mu ne dégg naa Aba Saïd mu ne dégg na Abu Saïd al-Khudri yuhaddisu muy nettali annahu sami'a Rasulullah kene dégg na ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ara'ayta law anna rajulan kaana lahu mu'tamal wa bayna manzilihi wa mu'tamalihi xamsu anhaar fa idhaa intalaqa ilaa mu'tamalihi 'amila maa shaa'a Allah fa asaabahu wasaqun aw 'araqun fa kullamaa marra bi nahrin ightasala minhu fii leer na ko ne kon mooy salte lay wax du ay tupp tupp mu ne ko xanaa gisoo bu benn waay amoon ab liggéeyukaay ab firm wala ab toolam bu muy dem di liggéey wala foo xam ne daal fa lay defee fa lay yëngoo bu xëyee day dem foofee mu ne diggante liggéeyukaayam ba ak këram bi nag am na juróomi ay déeg juróomi fleuve juróomi marigot juróomi euh, moo xam piscine yu muy romb waaw <laughs> léegi nag moom bu jógee fa liggéeyukaayam liggéey yi lu ko soob bu fa demee ay tilim tilim ak i ay ñaq daal di koy topp saa bu rombee benn dex rek daal di ciy dugg dal di koy sangu ndax kooku dina dese dara ci ci ci ci yaram ba mu way kon ñu xam ne lool la ah kon loolu loolu la léegi nag kon euh, mooy mbir mi euh, dafa am benn affaire quoi mooy kon mbir yi kon ñi muy euh, far mooy yu ndaw yi te xadiis la ñoo ko wane voilà mooy yooyu borom bi nag ah euh, man na faral ku ko soob lu ko soob waaw waaw euh, man na faral tamit euh, yu mag yi ku ko soob waaye hadith yi dañuy wane li nga xamante ne mooy loolu la quoi wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi taala mu teg ci xadis nga xam ne moo ci tegu te mu bi ñoo niroo muy xadis mille mille mille quarante-trois mu ne wa an jabirin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu salawaati alxamsi kamathali nahrin jaarin ghamrin ala baabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala al-ghamr bi fathil ghayn al-mu'jama al-kathir qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah moo ndil ñu ñaareelu xadis muy xadis 1043 mu ne waan jaabirin te xadis yi nii ko imaamul Nawawi indee noon la ko imaamul muslimu rahmatullahi alayhi daal di tegalee ci téere bi ñu la waxoon sànq kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaat buntu bi suraax yi def baabul mashi ila salaat tumha bihi al-xataaya wa turfa'u bihi ad-darajaat kon mu ne waan Jaabir ibn Abd waan Jaabir rek la wax mu ngi jël Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu comme ni ko Imaam Muslim di wax sax léegi rahmatullah radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na Rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam masalu salawaati al-xams misaalum julli juróom kamasali nahrin dañuy wax nahrin di wax nahrin wax nañ la ko sànni misaalum lan la misaalu ab dex. jaarin boo xamante ne day daw xamrin al xamr al imaam an-Nawawi mu ne nii lañ koy takke bi fathil ra bu la ru bu la ri ra ayn bi nga xam ne daa am tomb boobu xamrin mu ne alkasiir mooy lu bari kon mooy kamasali buñ jëlaatee nahrin ab def koo xam ne jaarin buy daw la mooy fleuve fleuve yi ñooy daw <laughs> yéen ña xam français bu leer ah comme le ndox mi day daw mooy wooñu day gis ndox mi di daw wuti nag bi nga xam ne almaa ur raakib ndox mi nga xam ne dafa stagné na comme déeg bi déeg bi xam nga ndox mi daw mooy du de jóge fii di dem alors que de euh, dex gi fleuve bi comme Sénégal da nga am day jóge Fuuta wàcc di dem nga gis muy dem nga gis léeg-léeg nga teg ci dara affaire yi di dem lool alors que yee déeg bi même bu amee ngelaw li di kii mbir mi mooy fu ndaw la day kii rek te ndox mi fii la nekk waaw waaw léegi nag moo def arrakidu <laughs> baynal ma raakib al ndax mi nga xam ne amul ndax bu koy alimenté ak bi nga xam ne comme mbalka yi waaw boo amee sa kër def fa benn mbalka boo xam ne fa ngay def ndox mu bari da am ay fas ay xar ay nanga wala say nit kese bee ngeen foo xam ne au cas où wóorul bu robinet yi ubbee ngeen def foofu ba mu fees voilà mbalka mu wéy moo tabax ci diggu kër gi loolu mooy amul ndax phréatique bu koy Euh, bu koy alimenter mooy amul du jële ndoxam ci suuf alors que déeg bi mën na jële ndoxam ci suuf ak taw yi voilà loolu mooy différence léegi euh, kon euh, mu nekkoon ndox mu bari kamasali nahrin jaarin ghamrin ala babi ahadikum nekk ndox mu mel noonu bari di daw nekk ci déeg fleuve boo xam daa nekk ki fleuve bo di nekk dex nekk ci buntu kenn ki ci yéen yaxtasilu nga xam ne sangu minhu ci ndox moomee kulla yawmin bés bu nekk xamsa marratin waaw juróomi yoon loolu mooy misaal moom la joxe ci comme misaal mi jóge mu ne rawaawu soloo na ko muslim rahmatullah alayhi am na luñ fàtte ci xadiis ba yow xadiis bi nañ ko insha allah bu ñu ko fàttewul alhamdulillah kon loolu euh, lu ama am solo la léegi kon dane rawaahu muslim léegi laaj bu njëkk njàngat bu njëkk moo est ce que muslim kese ko solo ñu ne la déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci di imaamu muslim euh, imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal hmm? moo indi na ko ci euh, ñeenti bërëb Euh, imam ahmad rahmatullah ala imam muslim benn bërëb kese la ko indi mooy wax nañ la buntu bi tegoon buntu bi biñ jógee sànq fa la ko indi kitaabul masaajid wa mawaadi'u salaa baabul mashyi ila salaa tumhaa bihi al-xataayaa wa turfa'u bihi ad-darajaat mu ne wa haddathanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Abuu Kurayb mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abuu Bakr ibn Abii Shayba ak Abuu Kurayb ñaari sëriñam de Abuu Bakr ibn Abii Shayba ma Abdallah ibnu Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi wa Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi sëriñ waa kutubu sibt al-Hamadani rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñu ne nañu haddathana Abu Muawiya ki ñu nett mooy Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahu Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahmatullahi alayhi an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlaahu Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl rahmatullahi alayhi an Abi Sufyan moo ko jëlee ko ñaar Abu Sufyan di Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawlaahum al-Wasiti al-Wasitiyu rahmatullahi alayhi al-Makkiyu rahmatullahi alayhi an Jaabirin ñoo ko mu ne wa huwa ibnu Abdillah imaam Muslim bi mu ne wa huwa an Jaabir mu ne te mooy ibnu Abdillah bun nga bañ koo jaawale beneen sahaaba bu tudd Jaabir muy Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ibnu Haraam ibnu Tha'laba ibnu Ka'b ibnu Ghanm ibnu Ka'b ibnu Salim al-Ansaariyu al-Khazrajiyu as-Salamiyu Abu Abdillah ñii ne abu abdirrahman ñii ne abu muhammad radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mathalu salawaatil xams kamathali nahrin jaarin ghamrin ala baabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin xamsa marra qaala mu léegi nag imaam Muslim teg lii mooy xadis mu ne qaala al-Hasan mu ne al-Hasan nee na daal Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Basri rahmatullahi alayhi mu wax comme le xadis Seydina Abu Hurayra bee jeexee wa maa yubqi zaalika min ad-daraj mu ne est lii dina bàyyi dara ci ay prime prime <laughs> ah? <laughs> ah kon xadis bi lii la da gis ne xadis bee mook fa ñu jóge woon benn la waaw Eh, li Imaam an wax ne li hadith day wax ne mooy julli juróom jafewul ishaaratu ila suhulati wa qurbi tanaawule waaw dane ala ba'di ahadikum xool leen bu kenn amoon am ah, dex ah nahrin jaarin xam ne ala ba'di ahadikum ci buntu kenn nga xam ne yow koo xam ne ci buntu fleuve Sénégal la dëkk dafa dëkk koo xam ne wala ci géej gi moom dafaa am këram buntam bu ubbee buntu këram géej gi lay jàkkaaroo te foofu du place privée la. amul kenn ku mu koy bokkal man naa jóge ne rek dugg sangu génn ne jom voilà tàng na y soleil tout temps y pas euh, ce froid euh, européen la <laughs> de l'hiver <laughs> ne dugg voilà kii dugg ci ndox mi voilà kii paccax paccax dugg ba ci biir mën a naaje lépp génnaat mooy gis nga nim amul benn jafe-jafe ñooy julli noonu la képp ku jàpp ne daa jafe iblis mooy def ci xolu gaa yi waaw julli da wow julli bu komp loo xam ne sa portée de main la ne waaw yombat jag jàmma kii teew waxtu jam na ci wax wa dem dem sa borom lu simple loo wala <laughs> ahadikum waaw loo xam ne doo wër doxi bu nekk ngir man koo mën a def julli kenn neewu la non julli nag da ngay xam ne bala ngaa mën a julli foog nag nga dem nag Makka nag ba jàkkaarloo Kaaba gi tam kenn nag dox sa diggante Kaaba gi nga ne Allahu akbar dooru mën a julli bu doon lool kon kenn du julli de xanaa ñu dëkk foofu leen jafe xam nga ne mos ko dëkk Azizi <laughs> nga ne ko julli ju nekk sa waay boo kon Kaaba ga sax day def del boo ñëwee yow de façon doo ko man bu ko defee nag kenn dootul amati julli loolu amul. wala bala ngaa julli foog nga dem Medinatul Munawwara wala sëriñu dëkk sëriñ dëkkub sëriñ diw ba ca jàkkam ja xam ne moom lañ ko xamee woon bu ko defee foofee ngay mën a jullee loolu amul ah waaw yow fu nekk man nga faa nekk jullee waaw wa wa tahura fa ayyuma hadis <laughs> say na Abu Dharr mu ne leen saa sam nee dañ maa defal suuf ba suuf mu nekk loo xam ne jullikaay la ak loo xam ne lu ñuy laabloo waaw waaw képp koo xam ne ci sama xeet la bokku adrakatu salaa fal yusalli képp koo xam ne sama xeet la fuuk fa ayyu mamri'in min ummati adrakatu salaa fal yusalli képp aw kama qaala alayhi koo xam ne sama waa xeet foo la julli fekk na julli kon kay loolu mooy à la portée de main de tout monde yomb na waaw waaye wal iyaazu billah léegi li ñu bëggoon a wax fee mooy Euh, kon euh, euh, ginnaaw kii bi taxrij bi nii mooy liñ ciy jànge xadiis bi mooy xadiis bii nii ak lëkkaale ba bunt bi mooy comme fi ñu jógee mooy gëneelu kon julli juróom day setal nit ki ci ay bàkkaaram waaw day setal nit ki bam set wecc ci ay bàkkaaram bon am na nag xadiis bi jiitoo du imaamul xaafis bi mu koy saraa yeneen doon wax yoo xam ne on a préféré bañ cee dugg yooyu bon wallahu taala léegi mooy kon hmm, ah day setal nit ki comme neex la te dañ ciy jàngale ma doon wax naan dama ko fàttoon ci xadiis bi mooy di jàngale par des misaal yonent bay sa sam mënoon na ñëw rek ne leen julli day far ay bàkkaar nit ki bés bu nekk julli bu nekk julli juróom yi saa jullee mais da leen a jox misaal jaar leen ay misaal ara'aytum law a naharan bi baabi ahadikum imaginez xool leen rek bu doon daam benn dex bu nekkoon ci buntu kenn ci yéen nga xam ne gudd bés bu nekk mu sangu ci juróomi yoon a des ci tilim tilim yi nekk ci yaramam dara naka fii loolu mu ne misaalum julli juróom moom misaalu dex waaw kon gis na yeneen ci may saa salaam te loolu la mooy dafa yaatu xam nga naxar mooy lu yaatu waaw moo tax am naxaar ci la jóge ak naxar ñoo bokku ak naxar ñoo bokk ay ay racine mooy loo xam ne dafa yaatu julli noonu la yaatoo ay yaram yi ci wàcc noonu la yaatoo moo tax yonent bay sàttam misaale ko comme ab dex lu yaatoo waaw waaw moo tax am na hër nga xam ne leer gi dawuhu bu euh, day day day yaatu bu bëccëg <laughs> day day yaatu leeram julli nag noonu la mel waaw di jàngale saar bee misaal loolu da technique te jàngala jàngale jàngalekat yi nañu xam loolu waaw mën nga ñëw rek wax lii mais nga jaar ay misaal yoo xam ne te loolu li ci bokk ci ay njariñam day gën a attirer attention ñi ngay jàngal mais mais imagine leen bu doon damaa amoon comme li yeneen saa sala wax ab piscine sama biir kër waaw ñun daanaka man ñu koy waxe doon waaw saa bu ma fee juróomi yoon dinaa ci sangu waa man dinaa defee pile ñu ne ma déet ñun ma julli juróom mu ngi noonu noonu la koy leen saa salaam misaale waaw kenn ba ca dex ga kon loolu dafa am solo quoi di jàngale par ay misaal waaw waaw te tamit euh, saxaaba yi gis nañ fii surtout hadith bi ci kaw bi laajee ne waa kook hal yabqa min darani shay qaalu la yabqa min darani shay mu ne non yore saa salaam lool kook kay dara du daal <laughs> ci ay euh, yaramam den tilim tilim waaw mooy da ngay Euh, yooyu saa salaam am na yoon da laaj xam ngeen kuy muflis ñu ne ah muflisu fii naa ki perte waaw mooy kay ki nga xam ne amul dërëm amul nangam amul nangam mu ne déedéet waaw muflisu mooy ki nga xam ne daa ñëw yow mal xiyaam indi ay yiw fekk euh, ŋàññi ne kii xas na kii tuur na daleetu kii voilà ñu jël ay euh, yu baaxam jox ko la bu desee bu desewul ñu jël yu bon yi sëf ko ko dugal safara kooku mooy muflis mooy nga dañ doon tontu am yoo xam ne waxoon nañ la Eh, eh, Seydina Abu Bakra wax radiyallahu anhu ba mu laajee na saa saa bii bés ban bés la yeneen saaba yi noppi waaw ne Allah wa rasuluhu alam yàllaa ngi leen tam ñoo am fii nga gis bii bi mu laajee kan est des ñu ne ko ah ñu ne ko déedéet du des dara waaw waaw ñu ne ko du des dara lool ci ay bërëb la ay li tax yeneen saxaaba yi xam nañu te léeg-léeg nga gis comme Seydina Ubay bi ko leen saa laajee ban. ci laaya yi nga mokkal ayu ayati min ayati min alqur'ani maaka azam ban laaya yi nga xam ne ñoo ànda yow moo gën a màgg mu ne allahu wa rasuluhu alam mu laajaat ko mu ne ko suura ayatul rek bu dënnam li yahinkal ilmu ya aba munzir waaw waaw yàlla dara tatagal moom xam-xam bienvenu la yow abul munzir mooy loolu parce que yoneen saa sam moo insisté ngir mu tontu mais na noonu yàllaa yoneen saa ba xam bii day gis nañu tontu parce que ñoom itamit fekke woon nañ jamono yoneen saa sam di laaj nañ xam jamono joo xam ne li gën ñu ne yàllaa yoneen taam delloo xam-xam ci yàllaa yoneen taam yii nag ñu xam ne yoneen saa sam surtout misaal bii mu joxe daa nekk loo xam ne ak dex waaw ak dex euh, bon amaana liñ ci jublu moo ñu tontu. waaw kooku dina dese dara ci yaram bi di dugg ci te euh, dex ci euh, juróomi yoon bés bu nekk ñu ne ko déedéet mu ne leen nag julli juróom mu ngi noonee kon loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam kon euh, ñu jàll ci xadis bi ci tegu xadis bi ci tegu nag mooy xadis boo xam ne gisoon nañu ko muy xadis mille quarante-quatre mu ne wa an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu anna rajulan asaaba min imra'atin qublaha fa ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa akhbarahu fa anzala allahu ta'aala wa aqimi s-salaata tarafayi n-nahaari wa zulafan mina l-layl inna alxasanaati yudhibna as-sayyi'aat faqaala ar-rajul alii haadaa qaala lijamii'i ummatii kullihim muttafaqun alayhi kon xadis bii nii mooy bi nga xam ne moom la indi mu ne waan ibni Mas'uudin mu ne mu ngi jële ci doomi Mas'uud ji radiyallahu anhu Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu am benn waaye asaaba boo xam ne dafa jote min imra'atin ci jigéen qubla ab ab fóon benn bu waay bu fóon benn jigéen fa atan bi alayhi eh, bi wàcce mi nga xam ne ta'ala moo kawe te te sori lépp loo xam ne moom la ko ñu xamul dara di jéema taqal mu wàcce wa aqimi salaata taxawalal julli tarafayi nahaari ci peggu bëccëg gi wa zulafan ak benn waxtu minal layli waaw ci ay heure minal layli ci guddi gi hein ay heure ci guddi gi innal xasanaati te yëgal na yu baax yi yuzhib na dañuy yóbbu di wëyal as-sayyi'aat yu ñaaw ya waaw yu baax yi dañuy wëyal yu bon ya nga defoon dañ koy effacer léegi nag suuratu Huud aaya cent quarante cent non fa qaala ar-rajul léegi nag waa ji ne yoneen saa salaam mais ali hada ne yoneen saa salaam aaya bii nga ne ma pour nga ma tàngal nii pour man kese la lii nii mooy sama jagle la mooy euh, euh, fóon ba ma def lii mooy julli ji ma jullee yow din effacé na ko waaye yoneen saa salaam lii ngir man kese la qaala yoneen saa salaam ne li jamii ummati kulli lii ngir sama xeet bi booleem seen la waaw kay <laughs> waaw booleem seen la kon du pour yow kese mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al hafizul Bukhari imaam Muslim bokk nañ ko solo hadis bi nag euh, duñ ci yàgg parce que mooy ñaari hadis yi ñu la ne woon ci bunt bi jotoon nañ ko gis benn bi mooy bii mu njëkk baa ngi muy hadis 434 lañ ko gise woon waaw ci baabur raja chapitre 51 baabur raja mu ne woon wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu anna rajulan asaaba min imra'atin qubla fatan nabiyya sallallahu alayhi fa anzala Allahu ta'ala loolu ba ni mu jeexe moom moo nekk nii waxoon nañ la dina ñëwaat xadis mille quarante quatre walillahi alhamdu wal minna moo nekk nii léegi liñ ciy yokk rek way mooy lépp lañ caa waraanaa wax waxoon nañ ko foofee bu amee dara donglees ciy yokk mooy li nga xamante ne mooy lëkkaale mu bunt bi ñu ne la di wax ci ngëneelu li nga xam ne mooy julli juróom mooy kii nii julli ji mu julli daa def bàkkaar mais bàkkaar bu ndaw la mooy fóon te loolu xadis biñ la waxoon moo ko particularisé hadith sayna Abu Hurayra bii ñëw ak hadith sayna Usman bi mu mujjee yooyu day wane ne day faral bàkkaar yi euh, ci yu ndaw yi lay wax waaw fekk mu ngi moytu yu mag yi da koy julli juróom julli yooyu julli bu ci nekk day far bàkkaar yi nekk digganteem ak beneen bi yu ndaw yi léegi kon kii mooy pour na def te loolu bàkkaar bu ndaw la voilà moom loolu nag ba nga xamante ne nii ci la euh, euh, euh, dem julli moo tax yeneen saa salaam gisoon nañ ko da ngay dellu ci xadis boobu ngir gis ci lañ ko gënoon a yaatal taxriij beeg yooyu ak bañ jullee ba pare yeneen saa salaam dañoo julli ba pare mu ne ko ndax julli nga ak ñun mu ne waaw. julli nga ak ñun sax mu ne waaw mu ne ko kii mu jàngal ko ay ne ko léegi lool far na sa bàkkaar yi waaw waaw léegi mu ne ko ngir man kese la waaw boo demee ko di gis yeneen saxaaba yoo xam ne nañ ne ñoo ne yeneen ngir moom kese la mu waaw li jamii ummati yi ngir sama xee jë sa li jamii ummati ba pare teg ci kullihim mboolem seen waaw mboolem xeet ñoom ñëpp kenn rëccu ci waaw bu la kenn désespéré woo min rahmatillah ci yërmande yàlla yaa jaam voilà lii yonent bi alei salaatu la gu mag bu ko borom bi defalal xeetam mooy julli yi dañuy far bàkkaar yi nga xamante ne bàkkaar yi nga xam ne rëcc rëcc yi nga xamante ne moom la jaam bi di indi di dikke julli yi da koy far allah julli juróom kon lool gisoon nañ ko léegi ñu teg ci bu mujj bi ci tegu ndax boobu gisoon nañ ko mu ne waane muy hadis mille quarante cinq waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alsalawatu alxamsu waljumuatu ila aljumuati kafaratun lima baynahunna ma lam tughsha alkabair rawahu muslimun rahimahullahu taala kon xadis bii la ci alimam teg mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu waaw anna rasulallahi ken ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi qaala nee na as-salawaatul xams julli juróom julli ya nga xamante ne ñooy juróom wal jumaa ilal jumaa julli àjjuma ba julli àjjuma ah ju àjjuma ba àjjuma kafaaratun bu ci nekk ci ñoom day far lima baynahun la bàkkaar ya nekk seen diggante maalam tuuxsa fekk waa ji nekkul koo xamante ne nii day nuur waaw waaw mu téye boppam. baña bi nuur alkabair dugg rek ci yu yu ñàng yi eh, yu mag yi bàkkaar yu mag yi voilà boo tax bañ ko gisee fële ida tunibatil kabair waaw kon mu ne rawaahu soloon na xadis bi muslim al imaamu muslim xadis bi jàlloon na chapitre gisoon nañ ko chapitre treize baabu fi bayaani kasrat turuqil xayr muy chapitre cent trente euh, euh, lañ ko gisewoon non xadis cent trente ar-rabi' ashar anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala as-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan boobu indi indi fi lool ak ramadan diggante ñaar kaf mukaffiratun dañuy euh, far ma baynahunna seen diggante ida tunibatil kabaa'ir bu dee moytu nañu li nga xam ne mooy yu mag yi waxoon nañ la xadis boobu ni ñëw xadis mille quarante cinq waaye di ñëwaat mille cent quarante neuf kon xadis bi benn defe mu ñëwaat mooy mille cent quarante neuf insha allahu taala xadiis bi war na ci ñëwaat mais loolu gisoon nañ ko kon nag lépp loo xam ne moom lañ caa waroon a wax mooy waxoon nañ ko foofee da nga fay dellu léegi nag lenn xanaa lëkkaale ma bunt bi mooy ngëneelu kon julli juróom di wax comme xadiis yi romb rek day far bàkkaar mais fii di wan ne fokk waa ji moytu bañu di nuur ci bàkkaar yu mag yi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah tëb euh, euh, daal bi mais la mu wax fële euh, euh, ne ne ne ne ne ne hal yabqa min daranihi shay est-ce que na bàyyi ci tilimam tam ñu ne ah loolu mooy bàkkaar yu ndaw yi la parce que bu doon yu mag yi la doonu loon wax fii ne kon fekk mooy tëndkuwul maalam toosha al kabaa'ir boppam te bañ bi euh, mu nuur di di di di di di muuru ci bàkkaar yu mag yi di ci nekk wallahu taala alam kon nag mu ngi noon kon gëneelu